loolu nag waat googu mu waatoon ne du ko def te pourtant def na ko loolu la imaam Ibn al di wax nii mu ne ja minha bokk na ci leen ciy jànge jawaazu possibilité bal li am ba des istihbaabu sopp gu ñu sopp xinsul xaalifi fi yamine aji giñ ji bu giñee ci am lu mu giñ ne lii dinaa duma ko def wala lii dinaa ko def idaa raa ghayraha xayran minha bu gisee lu wuteeg li mu giñoon ne dina ko def wala du ko def leneen lu gën loolu fayu yukaffir an yamini mooy bu nee dinaa def lii voilà wat naa ne duma defal lii mu dem ba ci biir gis ne defal la ko moo gën na ko def waaw waaye fa yukaffir an yamini léegi nag day kafaara dinañ ñëw ci kafaara nu muy demee waaw parce que buñ ko waxee nii rek c'est une question aussi légitime dama me dire demande me mais waaye day kafaara mooy mooy lu muy tekki ak loolu comment on fait man bu dee damaa waat ne wallahi yow bu ma la defat boo gisatee ma defal ma ma ma defal la lu baax rek xamal ne dootul man wallahi dootul ma ko def nga waxe ko ci jamonoy mer mais loolu leer na ne nga defal ko lu baax moo gën waaw nga dem ba gis ne lool moo gën loolu na ne ah bul ne man waatoon naa rek waaw eh, laa takun kal munaafiqiin waaw laa tattaxid yamiinaka junna bul jàppe sa ngiñ ji mu nekk sa bouclier bu tax bu boo xam ne mooy tax sax pas bouclier ndax bouclier day protéger mais bu mu nekk sa sadd barrière barrage entre yow ak jëf lu baax même boo waatoon bàyyil waat ji fee nga def li gën waaye nag dangay kafaara waaw ah kafaara kay di nga kafaara après léegi nag loolu dinañ ñëw ci loolu dinañ ñëw ci naka lañuy kafaara eh, lool benn mbir la mu ne moom ba léegi imaam ibn al qayyimi fi zaad zaadul masiir no zaadul ma'aad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa mu ne wa inshaa léegi nag am na choix inshaa bu ko neexee qaddamal kafaarata ala alxinsi bu ko neexee day jiital kafaara gi moom lay jiital ci kaw waat wi mooy fecc waat wi loolu mooy alxin mooy nga waat dara ne duma ko def far def ko loolu mooy alxins su waa nga kafaara ba pare boo faara ba pare nga doora bañ a def li nga nga def li nga ne woon doo ko def loolu benn la wa inshaa bu la soobee axaraha mooy nga def li nga ne woon duma ko def ba pare nga door a kafaara mu ne waqad ruwiya xadiisu abi muusa haada lan mooy wane lool ku ne nit ki am na choix soit comme ki ne woon man duma la defalati lu baax am na choix bu gisee ne defal ko lu baax moo gën mu defal ko lu baax après mu door a kafaara mooy mu door a def kafaara gi nga xam ne dinañ ñëw ci mooy lan ak nan lay demee waaw wala mu kafaara ba pare door koo def walla mu def li ñuy def ba pare lim ne woon du ko def ba pare door a kafaara choix la léegi choix bu fam la tegu mu ne waqad ruwiya soloo nañu xadiitu abi muusa haada muy xadiitu seydna abu muusa al ashari bii nii illaa ataytu alladhi huwa axyar ci terme lafz mooy expression yonent ma lay saar saam ne man duma waat dara ne duma ko def il lu dul bu ma gisee lu ko gën illaa lu dul ataytu dinaa dikki alladhi li bi nga li nga xam ne huwa moom axyar moo gën li ma ne woon duma ko def wataxalaltuha après nag ah nu may def bu ma defee lool mooy ma kafaara mooy la ma ne woon duma ko def dama koy dikkee après nag dangay waaye mënoon na wax waqad rawaa parce que ruwiya ci côté xam-xamu xadiis ruwiya siixatu tamrid day wone ne mbir mi en tout cas xadiis bi am na problème mooy dëgërul walla xadiis bi am na problème bu ci am daal ci ñàkk wér moo tax boroom xam-xamu xadiis boo gisee ñuy sitab xadiis ne ruya siixatu tamrid mooy wane ne loolu dese naa wér wala wérut sax waaye bu ñu nee rawaa voilà muy siixatul jazmi ak affirmer loolu mooy wér na moo tax mënoon na ne parce que li ci li ci ginnaaw moo lay wan mooy xadiis yi ci yi saxiixayni la ne comme moom ni mu ko waxe ndax imaamul Buxaari soloo na ko ci al aymaan imaamu Muslim tamit soloo na ko ci al aymaan ci expression yi yépp waaw mu ne illaa bu njëkk bi yonent ma la saa saam dane lu dul ne ataytu dinaa dikke alladi li nga xam ne huwa moom axyar moo gën wa taxallaltuhaa waaw mu dal di daganal loolu nga xam ne moom moo gën te ne woon du ko def mu def ko waaw kon mooy day def ba pare daldi kafaara wa fi lafdin mu ne ci beneen expression illaa lu dul kafartu xam nga fii bu njëkk bi kaf taxalal mooy kafaara gi ngay def moom la mujje neena damay def li gën après ma kafaara mu ne am na beneen expression ba léegi buy wane ne nit ki am na choix bim ne illaa kafartu an yamini lu dul ne dinaa kafaara sama ngiñ waaw mooy ma def kafaara ba pare wa ataytu alladhi huwa axyar après lool ma daal di def li nga xam ne moo gën wa fii lafdin am na ci beneen expression illaa ataytu alladhi huwa axyar lu dul ma def li nga xam ne moo gën wa kafartu an yamini ma kafaara sama hmm? sama ngiñ gi ma giñoon ne duma ko def mu ne wa kullu hadhihi al alfaadi fi saxiixayn mu ne expression yi yépp nag ñu ngi ci saxiixayn muy saxiix imaam muslim ak saxiixu imaam al buxaari wala saxiixu imaam al buxaari ak saxiixu imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayri an-naysaabuuri ma nañu wax li mu wax ba pare ñu continuer mu ne wa fi sunani min xadiisi abdurraxmaan ibn samura mu ne boo demee ci sunan yi hmm, muy sunanu imaam al imaam abu daawud imaam an-nasaa'i ak imaam at-Tirmidhi waaye it xadiis bi muy indi qad xarajahu shaykhaan al imaam al Buxaari ak imaam Muslim it solo nañ ko raxmatullah ala al jamii mu ne kon wa fi sunani ci sunan yi min xadiisi Abdurraxmaan ibn Samura boo demee ci xadiisu Seydina Abdurraxmaan ibn Samura an an-nabi muy jële ci yonent bi alayhi salaam

wallahi diw diw meral nga meroog diw wallahi sama tànk bi dootul tegooti këram diw li ma ko defal lépp diw li ma perte lépp ngir moom diw lu ne lu ne def naa ko lu ne dañ naa ko pour moom moom ah moom moo mujj diw fayul naar ba xoromam diw fayul naar ba xoromam yaakaaroon naa ne ku nekk yàq sama der nii ba mu des moom wat naa ci yàlla billaahi sama tànk dootul teg këram dootul tegu këram te wallaahi dogoo ak moom dootuma waxateeg moom ah, sa waat wi rëy na de loolu laa waxoon ne yooyu yëpp makaidu shaytaan la rek bu ñu may iblis muy jaar suñu digganteeg suñu mbokk yi déedéet bu ñu ko ci jàppandal boo meree boo meree bul waxe lu demee noonu déet boo moo tax mer noppee ca gën waaw xalu mer ndox a koy faj ndoxum njàpp nga jàppi walla nga noppi ndax boo xasee wax moom jeex na waaw mënatoo koo téye de te man ngaa wax loo xam ne après nag danga koy rëccu wax loo xam ne quelques secondes la la jëlal ngir nga wax ko rëccu ko li des ci sa giirug dund yépp tout le reste de ta vie tu regrettes quelque chose que t'avais di en quelques secondes ah une parole prononcée à quelque secondes qui nécessite un regret ah boo xam ne éternel la en tout cas bu fekk yaa ngi dund loolu nag moo tax Hm? jar naa moytu de waa ji wax loolu ne diw dootu bu ko tudd dootuma dem këram effacé naa numéroom sama téléphone bu xewlee yéen ku dégg lii may wax nanga ko ko jottali bu xewlee dëjëg neex naag musibaak lépp bu ma ko wax moom dogoon moom àddina ak àllaaxira waxu caaxaan yooyu Hmm? nga ne déet loolu kenn du ko def loolu la yonent ma saar saam ne ida xalafta ala yamin boo waatee waat wu mel ni ñu wax léegi fara ay te nga gis xayraha leneen xayram minha xam nga ñun yi ñu wax wuute nag li yonent ma saar saam def ñun yi ñuy wax c'est grave mooy yow da ngay waat ci dogoo loo xam ne buur yàlla ne ne silman qata'ak voilà yow dañ laa digal ngay jokk ku la dog hmm? kon yow diggaluñ la ngay ngay dog koo xam ne dogu la sax <laughs> ku la dogul bu dee yow kii la dog bala ne moom bana la kook la ne malgré tout ça fait tout pour retrouver ak moom bu dee kook lañ naan la silman qata'ak ah te bokk na ci walla taxul man xaa nag bul tromper ku la tromper waaw moo ku la ji lu bon ji ko lu baax idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka ndax ca kaw laa tastawi alxasanatu wala sayyi'a waa ji nga xam ne daf laa ji def la lu bon à ton endroit waaye waaye kooku bu ko topp ci lu bon lool def ko lu rafet lu gën a rafet idfa jañal jañal bu baax lu ñaaw loolu mu def envers yow jañ kook lu gën rafet billati hiya ahsan waa joo xam ne daa dem fenn yàq sa der daldi lay jëw tuumaal la nga yëg ko nga yëg ko waxuma nga yëgoo ko parce que boo ko yëgul yow nga yëg ne def na lool def na ko ci mbooloo mi daal di dem yow moom dafa génn dem rek bi ngay ñëw am koo dajal ku quitté mbooloo mbooloo mi moom it raconté la li nga xam ne moom la wax xam nga lool na maam la surtout bu dee mooy bu dee ne waa ji yàq ko tax a jóg mais buntu naan bu dee defare ko tax a jóg loolu kenn du ko ubbi parce que <laughs> eh, ñu bari kon dañ fay engouffré waaw dañ fay dugg naan koo wax moo tax nammaam bi day jàpp ne li mu def garaawul boo waxee mu ne waaye yow ma lii baa yaa ko wax wala waxoo ko waaw mooy ne ci cadre yiñ la waxoon yi nga xam ne nit koo xam ne ak yàqam dafa jalgati kooku boo ko waree wax autorité yi kook danga kook leen koy waxta te loolu nekkul loolu lu baax la koo xam ne tamit dafa nekk fii di yàq xale nit ñi mu nekk koo xam ne par exemple pédophile la wala yu mel noonu doo toog naan bon damay bañ na maam di wax loo xam ne non loolu déet danga koy wax waaw bu ko defee ñu mettre ko euh, à la kii ak quarantaine à l'abri de nuire foo xam ne du fa mën a yàq kenn dootul mën a def li muy di sévir waaw kon ñun yii nii yonent ma lay sax sax yii li mu def nii mooy daa am ku ñëw di ko laaj ah sama mbokk yi dañoo ma wax boo ñu mënee yebal ndax xare bi nga woote mu ne wallaahi du ma leen yebal xam nga wallaahi du ma leen yebal xam nga ne moos wuute na moos ak ñun li ñuy def wallaahi dootuma ko tudd <laughs> yooyu xam nga wallaahi du leen yebal mooy parce que amu ko ndax laa ajidu maa ahmilukum alayhi awma lu ma leen yebal kon wallaahi maa ngi wat yàlla du leen yebal c'est simple kantaa yow mi naan dogoon ak diw sama mag sama mag la wallaahi man wala sa li ñaaw moom mooy yaay ju ne wala baay ju ne déshérité na doom ji maa ko jur de waaye rëccu naa ko dootul sama doom wax yi wax yooyu moom wallahi bu duggatee paa bi nag s'il rentre dans la maison je vais le fusiller wallahi je vais le fusiller mais il ne me connaît même pas wallahi kii damaa desee xam non je vais le tuer non kii kii kii wallahi dama koy dóor loolu maa leen ko wax kel ay fu mu fu mu xam na dem bu duggatee sama kër je vais <laughs> loolu boo ko waxee amul sens loolu amul benn sens waaw loolu nag yow boo waxee yooyu mooy xam nga façon gi ñooy wuute nag yonent ma lay sa mu wax nii moom dane duma leen yépp mat naa ci yàlla duma leen yépp <laughs> aw boobu nii ñun moom mooy yàlla lañuy waat ab mooy yàlla la ñuy waat même lool boo ko boo ko waatee yow amoo droit def loolu ah non bu duggee sama kër ma faatu naan bon man moom yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin quoi je l'ai déjà dit man bon ma parole est d'or et or man ku ma jox sama parole je respecte ma parole comme j'avais dit que si les mains sont piégées moi je vais fusiller non je suis obligé de le faire non dañ naan la bu ñu fontoo nga naan arrêteel sa tubaab yi ngay waxal wa yow yow yaay kan yow ba nga fusiller ko nga xool boo ko fusiller yow dañ lay fusiller waaw ah boo koy fusiller ñu lay fusiller <laughs> waaw mooy loolu ñun mooy yàlla la ñuy waat Hmm? déshérité sa doom dagg mbokk ngay waat yooyu nag même booyu boo kiiwee dangay def comme moom il est def le contraire kooku moom amul ay boo gisee lu gën moom leer na ne leneen lay gën ku fi ne man duma tuddati diw ma ne bu ñu fontoo bu ñu fontoo te tegoo ko fenn lu topp sa bakkan ak sa mer ak parce que def na ma wa minan naasi man yaqulu amanna billah hmm? wa min annaasi man yaquulu amanna billah wa ida udiya fillah ja'ala fitnata allahi fitnata annaasi ka adaabillah na ci nit ñi ñoo xam ne ngay gis ñu naan man de gëm nañu yàlla ñoo gëm yàlla te buñ leen tegee fitna boo xam ne ci nit ñi la tukkee mooy comme yooyu rek ñu yàq sa der fii yooyu fitna lu yu xew diggante nit ñi loolu moo mas a am àddina bi du benn cours d'eau tranquille buy dem buur yàlla nee na la nabluwannakum wat naa ci yàlla dinaa leen dinaa leen nattu waaw te buur yàlla dinañu nattu ci suñu alal yi suñu am am yi suñu yaram yi suñu lépp dinañu ko nattu suñu doom yi waaw dinañu nattu ak suñu mbokk yeeg suñu connaissance yi dangay nekk koo xam ne mais presque sa lépp la mais buur yàlla moo leen di natt xool est-ce que seen ànd bi dëggu na wala déet mu def benn problème am seen diggante mu xool nag ku nekk nan lay gérer yow bu dee ne nit ki danga ne woon danga àndoon ak moom ngir yàlla danga ko soppoon ngir yàlla mu defub erreur boo xam ne contre yow nanguwoo ko supporter loolu kooku xam nga ne boo ne kook danga ànd ak moom ci yàlla waxu dëgg boo ne woon da àndoon ak moom ci yàlla da ko soppoon ngir yàlla waxoo dëgg yow waxoo dëgg te buur yàlla xam na ni ñu dëggu bariwuñu waaw moo tax ànd yu bari tas waaw parce que lenn la rek jaay dañoo dëgguwul woon dañ doon wax rek parce que dañoo foog ne ànd tout le temps day neex voilà tout le temps ñu ngi ci ci ci mbégte non xanaa bëñ mi ànd ak làmmiñ fu ñu tollu léeg-léeg sa bëñ yi ju màtt sa làmmiñ te teewul après ñoom ñooy nekkat làmmiñ ñu du ne eh man déshérité naa la xama je quitte le domicile wala loolu dem yoonam déedéet déedéet du du quitte de fa lay nekk ñu réconcilier waat jullit ak mbokkam nag dafa mel ni bëñ ak làmmiñ loolu lañ war a mel waaw dina neex lool ñuy ànd waaw yu neex yi ñuy lekkandoo yépp làmmiñ di ko muy muy saf ci làmmiñ wi di neex balaa mënul àgg foog bëñ yi dimbali ko ci yéey ko bu baax mu mën a jàll ci biir waaye nag lim koy dimbali dimbali yooyu yépp moom it mu koy dimbali ku nekk di dimbali sa borom ne làmmiñ bu doon ne mbir mi ba mu ko ba mu tegoo ci moom neexut da koy yàbbi te bu boobaa bëñ du mën a yëy moom da koy garantil ne man moom li ma lay yëyloo day nekk lu neex waay waay noonu la ay ay ay ànd di nekk waaye malgré tout ça hein léeg-léeg ah làmmeñ ba njëy ko waaw nga màtt sa làmmeñ mu futt ah te boobaa ah kenn du dem bàyyi ka ca des ànd bu yàlla tax nag loolu nay deme te yàlla kese tax waaw mooy lu ma ci dal rek ma xam ne nii la te c'est normal ku ma ne yow yii yow gis ni sa xarit diw mais lim la wax tey man la tout ça normal si yow dangaa ñëw naan ma mu ngi mel ni yaa ngi ñëw <laughs> naan ma géej gaa ngi sàmbaraa waxoo ma lu dul normal doomu aadama la kullu bani aadama xata wa xayrul xata'ina tawwabun doomu aadama yépp ils sont susceptibles di def erreur te tamit dañuy def erreur waaw ñii gën nañ ñi nga xam ne ñooy def erreur mooy ñi nga xam ne tout le temps dañuy dellu di tuub man nag damay dimbali sama sama mbokk ci muy tuub mais duma ko dimbali ci loo xam ne day gin a tax mu renfermé wu ci li mu nekk waaw ndax bu ma ko tafee moom it mu gis boppam ku nekk gis sa bopp ku nekk am ab gàngoor bu lay jàppale ngeen nekk ci iblis kontaan di leen applaudiser ah wal iyaadu billah kon al imaam Ibnul Qayyim nag kon ñun gis nga xam nga ne ñun kon suñu waat yi ñuy wax ñun waat mooy yàlla kon boobaa obligé nga def leneen par force li nga ne woon doo ko def far par force la koy def waaw ay illaa ra'ayta alladhi xayr yi mooy façon yi ñu la waxoona waajoo xam ne dafa ñëw yow sa alal lii farata ci sa alal lenn la mooy zakat ak dundal ñi nga xam ne dundal leen dafa war bien sûr sa doom sa soxna ñooñu loolu boo ko xasee def sa alal dara kenn amul keneen manu ci tuus kenn manulaa ŋàññe naan xoolal sawaay rek ni mu bari lee sawaay du dimbali nit ñi bañ a dimbali ni ñi joxe na zakat lool mooy àqu alal ji mu ngi dundal ñi mu war a dundal xiif loowul ñoo xam ne da leen a war a dundal jeex na nit mën naa ñëw ne ko man de damaa bëggoon mais je cinquante mille quoi wala dix mille mu ne wallaahi duma la jox dara waaw wallaahi dara laa la dul jox demal la sa yoon après mu dem nga yërëm ko ne si saay nag ni ma ko tontoo baaxul de te xam naa ne soxla na ko nga woo sa benn doom walla nga ne ko xaar nga daw topp mooy loolu gis nga ne ma jox ko moo gën bu boobaa loolu moo niroog li yonent ma lay saa saam def nii mais jamais te yonent ma lay saa saam bokkul ak lii sax parce que moom moom da koo amul woon amul joxe alors que yow am nga kooku kii moom mooy grave que waa ji mooy mooy kii nii li mu giñ du du mooy yàlla mais bu gisee na lee jox ko moo gën bu boobaa dañ naan ko jox ko après nag nga kafaara la wala rek nga kafaar ba pare nga dem. def li kafaara di laaj après nga doora a lan nga door def li nga waxoon ne doo ko def kon mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam nee ci xadiisu Seydina Samura Samura ibn Samura Abdurrahman ibn Samura radiyallahu taala anhu ma an nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa xalafta yonent mi aleyhi salaatu salaam ne boo waatee ala yaminin boo waatee ne doo def dara fara ayta ghayraha xayran minha nga gis leneen li gën ko waaye waaye ka fa kaffir an yaminik hmm? kafaaraal sa waat woowu thumma tilladhi huwa axyar te nga def li ni huwa xayrun nga def li nga xam ne moo gën mu ne wa asluhu xadiis bii nag cosaanam dana la ci sunan yi na nekk fi ni cosaan yi moom ni wax nañ la ko sànk bi ñuy def taxriij mu ne fa dhahaba ahmadu wa Malik wa Shafi'i rahmatullah alayhim ila jawaazi taqdiimi alkafaarati ala alxin wastathna Shafi'i attakfiira bisawmi fa qaala laa yajuuzu taqdiimu wa mana'a Abu Xanifata taqdiima alkafaarati mutlaqan léegi nag ginnaaw bi mu waxee li mu lay indil madaahibu boroom xam-xam yi waaw madhabu boroom ñeenti ngir yi mu ne fa dhahaba ahmad mooy al imaamu ahmad mu ne imaam ahmad nag ci lii nii wa ak imaam maalik wa shaafi ak imaam shaafi'i rahmatullah alayhi ila jawaazi taqdiimil kafaarati ala al hind ñoom ñu ne comme li xadiis yi wax rek possible na nit ki bu ko neexee mu kafaara ba pare door a def lim ne woon du ko def waaw mu ne waaye imaam shaafi'i am na bokkul ak ñoom wax totalement naa seppee na excepté na ci wax ji ak takfiira bi saw mi nee na nag bu dee ne waa ji kafaara gi woor la war a doon hein wax naa ne dinañ ci ñëw dama bañ a dugal masala yooyu après déborder ci côté kafaara war a fii mu nekk moo tax nañuy wax kafaara rek fii wax na koor kon koor bokk na ci kafaara kon xamal loolu ñaatay fan ñaata jour ak naka loolu insha allah dinañ ci ñëw léegi mu ne wastasna Shafi'i yu rahmatullah imaam Shafi'i nag excepté na mooy seppee na nee suuf d'accord naa ak sama sëriñ imaam Malik d'accord naa ak sama sama taalibe di imaam Ahmad ah d'accord naa ak ñoom ñépp ci ne nit ki am na possibilité jiital li nga xamante ni mooy kafaara bi mu jiital kafaara bi laata muy def li nga xam ne dane woon du ko def waaye nag man dama am lu ma ci excepté man imaam Ash-Shafi'i sauf ak takfiira bi sawm bu dee ne man kafaara bi ma war a def woor laa war a def bu boobaa nag déet manoo woor ba pare mooy def kafaara bi ba pare door a def li ma ne woon duma ko def mu ne looloo bu dee koor daal bu dee woor la moom nga war a kafaara mooy kafaara bi bu boobaa mënoo mënoo jiital kafaara bi mënoo woor ba pare door a def li nga xam ne exemple ki woon sànk du teg tànkam kër jàmbur wala waa ji ne woon sànk waay du ma saa mille foofu dama ko soxla mu dara laa la dul mu ne kooku mooy day kafaara léegi nag bu dee moom kafaaraam googu koor dafa war a woor bu boobaa moom amul droit hmm, woor ba pare door a jox waa ji dix boobaa dina ah non non non man imaam Shafi'i d'accord ma foofu bu boobaa day jox waa ji dix ba pare door a woor contrairement ak imaamu ah eh, Malik ak imaamu Ahmad ñoom dañ ne bu mu ci neex man na ko boo neexi mu woor ba pare door a dem gis waa ji quelques jours après ba mu wooree jour yooyu dem jox ko li nga xam ne neew na du ko jox mu ne kanta imaam Abu Hanifa nag muy seen mag ñoom ñëpp mu ne wa manaa Abu Hanifata mooy Nu'man ibn Thabit radiyallahu taala anhu taqdim al kafaarati mutlaqan moom moom dafa dàq ci lu ñu joyal ci cas man di xew bu man di présenté wu mais c'est impossible selon imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi nga jiital lan kafaara bi ñoom moom moom la non non non kafaara bi mun doo ko jiite non da def li nga wane woon doo ko def wala li nga xam ne gis nga ne moo gën nga def ko ba pare boo ko defee ban oppi après nga door a kafaara waaw ci lu ñu doyal tout le jiital kafaara amul ci moom léegi nag ginnaaw loolu mooy loolu la wax fii noonu la daanele moom al imaam ibn al léegi nag mu des kon li ñu waxoon mais luy kafaara hein dañ naan la kafaara de am mbir la moo xam ne suñu boroom moo ko imposé xam nga kafara kafaara dafa jóge ci kafara kafara mooy suul waaw moo tax ngay dégg ca saar ba yonjibul kuffaar waaw ka zarin axraja shatahu fa azarahu fastaxlada fastawa ala suuqihi yonjibul azurra ah waaw yonjibu zurra li yaghida bihumul kuffaar du boobu ah du boobu laa soxla de du bii am na beneen euh euh parce que kaafir dañ koy woowe baykat ci aay ci côté yooyu la euh, saar yi jege foofu mais euh, aaya bi laa jàppatul <laughs> aaya bi laa jàppatul waaw ay moo en tout cas li ma bëggoon wax foofu mooy kafara mooy suul na loolu moo tax euh, baykat bi comme que day def ay toobo di dugal di suul ñu koy woowe alkaafiru waaw mooy suulkat bi loolu nag ci la moo yéefér ca lu jóge parce que yéefér lu tax xéewal gi ko boroomam def defal sàkku ko génne ko ci ñàkk nekk amal ko mais defal ko xéewal yi daje ci moom yépp nekkoon ko nag man laajuma la lenn laajuma la ngay xëy di ma jox laajuma la ngay décarcassé wu di démonté wu pour me verser un dû ou un salaire non man laajuma la salaire waaw baax na ba sama yonent yi ku ci nekk nee naa leen waxal say ñoñ maa as'alukum alayhim min ajrin in ajriya illaa ala llahi ku ci nekk nee naa leen wax leen ñii wala rabbal alamin nee leen yéen nit ñi laaju ñu leen dërëm laaju ñu leen fiftin ngir ngeen may fay man de sama pay maa ngi koy yaakaar ci sama borom waaw moom moo ràngoo moom mi dara warul moo warul fay ma mais man laaju ma leen dara man li ma leen woo leen rek la halum moo ñëw leen fal na'bud rabbana wahda ñëw leen ñu jaamu suñu boroom képp duñu ko bokkaaleeg leen lool kese laa leen di woo waaw buur yàlla de lool rek lañu digal wa maa xalaqtul jinna wal insa illa minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imun inna allah li am ba des kay mooy inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin suñu boroom kon lool rekk lañu laaj laaju ñu leneen waaw c'est pas compliqué compliqué mais y'a que Iblis et ses partisans qui font ñooy fexe naan la eh, saay gis nga nag ay jaamu yàlla yi affaire yu attardé la waaw daf lay tardé la ay yàlla yi amut gis nga nit il faut nga gëm sa bopp loo defalul sa bopp doo ko am waaw yàlla yàlla bay sa tool en plus yàlla joo ñuy wax si n'est yàlla joo xamante ni ci xel yi la ne nit ñi bañ soxlaa ab divinité lañ créé yàlla waaye xam ngeen ne yàlla amul nit ku ne prends ta destinée téye ko ci sa loxo waaw loo ci deful doo ko am ñee ci ferqa dàll yi en tout cas bon bi ñuy gis ñenn ñi dinañ leen citer ah, <laughs> waaw mooy yooyu lañ lay wax ñoom ñooy tax mais buur yàlla moom jaamu ko rek te bu ko bokkaaleeg lenn waaw maa uridu minhum min rizqin man soxlaw ma ci ñoom ñuy ñu may jox benn wërsëga ah, di ma xëyalax non wama uridu an yutamun te soxlaw mu ñu may dundal waaw buur yàlla lekkut bañ koy dundal soxlaw ma ko li am ba des mooy inna laaha man buur yàlla mu ne moom buur yàlla huwa ar-razzaq moom buur yàlla mooy ar-razzaq aji wërsëgalaa kon laaju la nga jox ko bal moom moo lay jox yu middu moom moo lay tëbb waaw war razaqu zul quwwatil matin waaye mooy boroom kàttan ju dëgër ji de bés boo fi xoolee ba jaamu woo ko ba ñëw <laughs> ah, boroom bi boroom buggal mu tar la de walla iyaadu billaah kon eh, kafaara yéefir nag suul jëf jooju xéewal yi ko buur yàlla def yépp mu suul ko comme si existé lool moo tax ñu koy woowe kaafir voilà kuffaar kaffaar waaw ñoom kuffaar yi kaafirun <laughs> léegi kafaara nag moo xam ne kon mbir mi day day aju ci lan day nekk ci lu muur luy muur ah mooy dangaa def loo xam ne walla nga wax loo xam ne am na lu ko gën sauf que dangaa waat dangaa waat te waat kuy waat am nga yonent bale saa saa waxoon comme ne sax xëy ni kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi waaw loolu mooy dëgg gi nga xam ne man gaa yi boo koy wax ñu naan waa ji wee ilee mais yonent bale saa saa waxu yonent ci yàlla aw li yos mut wala mu tëj gémmiñam mu noppi waaw gars yi moom booy waat ci yàlla kese wax ñu naan waa ji ki kii kii kii gëmul dara waat nag dafa am parce que waat dafa am ay xaaj parce que waat ñeenti façon waat moo am dafa am ñaari waat yoo xam ne ñeent lañ ñaar yi ci ñoom boo ko defee kafaara da ciy war mu am yeneen ñaar yoo xam ne kafaara amu ci waaw ñaari waat mooy jàppal ñeenti façon waat moo am ñaari njëkk yi dañuy waral kafaara ñaar yu mujj yi du waral kafaara léegi ñaar yu njëkk yi ñooy lan mooy bu nit ki waatee ne maa ngi wat ci yàlla ne laa afalu kada wa kada ba pare fa yafal nit ku ne wat naa ci yàlla ne mooy comme bi exemple yi ñu léegi laa afalu duma def lii mooy comme li xadiis bi ñu nekk wax xadiis sayna abu muusa al-ash'ari fi saxiixayn yeneen tuale saat saam nee na wallahi laa axmilukum wax naa ci yàlla ne duma leen yépp non duma leen jox lu ngeen yi war loolu benn façon la mu ne du ko def après mu def ko kooku loolu day waral kafaara deuxième bi mooy nit ki ne wallahi la afaalan na kada falaa yafaal mooy nga wat ne war billahi waaw dinaa defi lii waaw comme comme liñ waxoon beneen bi mooy je vais waaw xam nga duma def ndax duma def ak dinaa def rek a fi ne wat naa ci yàlla mooy yi nga xam ne ci kanam la jëm yooyu ñooy waral boo seetlu affaire dinañ récapituler dinañ récapituler affaire bi loo xam ne di nga ko gën a jàpp nu gën a simple xam nga bu njëkk bi dañ na ne mooy nit ki dane wat naa ci yàlla ne duma def waaw wallahi la afalu kada wa wat naa ci yàlla ne lii lii duma ko def waaw fa yafaal far mu def ko wala mu ne wallahi la afalanna kada wa wat naa ci yàlla ne dinaa defi lii wëg lii fala yafaal defu ko bële dane duma def après mu def ko bii mu wat ne dinaa def te defu ko waaw ñaari yooyu moom ñaar yi bu ci nekk da ngay kafaara léegi mu des ñaar yi nga xam ne nag moom kafaara du ci am mooy bu nit ki ne non defuma lii lii waaw waat naa ci yàlla wallahi ma fa'altu kaza wa kaza loolu lii lépp mooy lii paase la fekk ne def na ko waaw waa joo xam ne dañoo ñëw na ko mais saay dix mille doon taxawaalu fee ñu dencoon fee yaa ko jël mais wallahi jëluma ko te réellement waxat waa ji def na ko de hmm? mais saay yaa toj yaa toj baraada yaa toj kaas yi kaasu ataaya yaa leen toj wallahi billaahi watallaahi defuma ko te yàlla xam ne ne moo ko def wala mu ne def naa lii maa def lii ndekete yoo defu waa joo xam dañu ñëw di ko laaj ne ne yow eh sawaay eh, xarum jàmbur mi yaa ko jël mu ne waaw maa ko jël fekk waa ji défier waatu la bëgg sii maa ko du ma eh, moom moom moom moom moom moom gis waa ji histoire kat wax ma ne sii maa ko def ah te réellement defu ndax bëgg na rek ku ko tàppaas xeex quoi ah. mais sama caabi oto bi dama ko tegoon fee ñëw gisuma ko sawaay yaa ko jël waaw maa ko jël waat naa ci yàlla maa ko jël alors ko defu ko ñaari yii nag waralul li nga xamante ne nii mooy kafaara voilà <laughs> léegi léegi ñaari njëkk yi boo seetloo yépp jëf la yoo xam ne ñëwagul hmm? kon bépp waat boo xam ne dafa jëm ci kawam mooy kii dane mooy bu njëkk bi wallahi maa ngi wat ci yàlla waaw waaju wat ci yàlla laa afaxlu duma def mooy ci li kanam ci li kanam li jëm ci kanam a tax noonu wat naa ci yàlla duma dem kolobaan waaw kon mooy jamono ji muy wat demagul walla wat naa ci yàlla dinaa dem kolobaan xam nga ñaar yooyu yépp amagul loolu nag mooy ñaari façon waat yi nga xam ne mooy fekk jëf ji nekkul lu weesu kooku moom mooy waatam yooyu bu ñëwee ba def li nga xam ne dana woon soit du ko def wala dina ko def mu def lu contraire lim waatoon bu boobaa kooku kafaara day war ci moom alors que boo seetloo yeneen ñaar mujj yi mooy lu paase la waaw ñaar mujj yi lu passé la waa ji dafa waat ne waat naa ci yàlla ne non. waat naa ci yàlla xaalis bi réer sàccu ma ko xam nga loolu weesu la ndekete moom moo ko sàcc wala mu ne waat naa ci yàlla ne maa def lii waaw waat naa ci yàlla maa def lii ndekete yoo waa def ko mooy dëyu mujj yi nag li ëpp ci boroom xam-xam yi dañu ne ñaar yi moom moom moom moom moom moom moom du kii ñaar yi waralul ñaari yu mujjee du waralul kafaara voilà yii moom lu ëpp ci boroom xam-xam yi dañ ne du waral euh, kafaara ginnaaw bi ñu dëppoowee kën ñaari jëkk yi moom ñépp ci d'accord amul wuute kën a noonu ñaari jëkk yi du def wat naa ci yàlla duma def ak wat naa ci yàlla dinaa def nga ne wat naa ci yàlla dinaa def te defoo wala nga ne wat naa ci yàlla duma def ba pare nga def ñaar yooyu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom yépp a d'accord ne loolu day waral kafaara jàpp nga benn yeneen ñaar yu mujj yi nag foofu lu wute bi am li ëpp ci boroom xam-xam yi dañu ne euh, parce que il faut il faut ñu xoolaat affaire bi ki nga xam ne dane waat naa ci yàlla na defuma lii waaw wala mu ne waat naa ci yàlla maa def lii moom bu jàppee ne gis ne bon li mu wax dëgg la xam nga nit man ngaa jàpp ne yaa def dara ndeke defoo ko mooy mu nekk koo xam ne du du moo ko du da du da koo neex mu xam ne defu ko muy waat mais moom moom dafa jàpp ne réellement que moom moo ko def waaw peut-être que bi mu koy def moom dafa jàpp ne bàyyiwu ci xel mais lii moom waat waat naa ne maa ko def moom waaw waat naa ne maa ko def walla waat naa ne defuma ko te fekk moo ko def mais da koo fàtte ah loolu day ama ah. nit mën nga def dara wala nga wax dara ba pare ñu ne la sawaay yow keroog yaa waxoon li nga ne wallaahi waxuma ko waaw yow ma ne sa loolu waxuma ko waay gaa yi ni mais sa waay yaa ñeme yàlla mu ne waay ñeme yàlla ma ne mais billaahi def lii ngeen wax waxuma ko mais sa bu leen ma wax loolu ma waxul xam ko dafa gëm ne moom li mu wax li mu ne defu ko wala li mu ne waxu ko moom dafa gëm ne waxu ko ñu ne bu dee waa ji nag noon la mel bu dee ne moom dafa jàpp ne ah que moom deful mbir mi walla moo ko def waat ne moom moo ko def te ni mu ko waatee loolu la gëme waxuma waa ji kuñ kuñ joxoon exemple ne moom moom bi mu koy wax wóor na kon defu ko ñu ne waa ju mel nii du am bàkkaar te kafaaru du ko war waaw waaw te loolu mooy waxu ñoom imaamu Malik imaamu Sufyaan ñoom euh, d'abord waa xanafiya yi imaam Maalik ñoom imaam Sufyaan ñoom ñépp euh, imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi ñoom ñépp mooy jam jamaahir ñoom loolu lañ wax ne kii moom amul bàkkaar parce que mbir mi dafa jàppoon ne moo ko wax mu ne waat naa ci yàlla maa wax loolu ndekete yoo waxu ko wala mu ne waat naa ci yàlla ne defuma ndeke moo ko def nee na ko fàtte ñu ne kooku du am bàkkaar fala isma alayhi amul bàkkaar wala kafaarata alayhi te du kafaara dara loolu mooy waxu xanafiya yi maalikiya yi ak imaamu ahmad naka noonu imaam athawri rahmatullah ala aljami kanta imaam shafii dane d'accord naa yéen ci leen d'accord naa yéen ci yenn mooy du bàkkaar parce que teyu ko waaye nag dina kafaara de parce que de toute façon wat na ci loo xam ne nee na defu ko alors que moo ko defal du am bàkkaar parce que buur yàlla du leen jàppee li ngeen xam ne tayu ngeen ko loolu alxuraan wax walakin liñ leen di jàppe mooy li nga xam ne yéen ko tay comme ñun d'accord nañ inna allaha tajaawaza ummati al xataa wa nisyaana wa mastukrihu alayhi alayhi salaatu wasalaam nee na buur yàlla baal na jéggal na samaw xeet li nga xam ne mooy alxata njuumte la wan nisyaan loo xam dañ koo fàtte wamas tukrihu alayhi ak loo xam dañ leen cee forcé kon loolu grawul ñu ne grawul ñun moom bàkkaar amul bàkkaar waaw ndax bàkkaar mënuñu jàpp nit naan ko di ko teg loo xam ne ba mu koy def conscient wu ci wala lu mooy dafa jàppoon ne nee la demee alors que demewul woon noonu mooy waaj bi muy waat nan maa ko def moom ne waxuma ko dafa foogoon ne waxu ko ndeke jaay enregistré woon nañu affaire bi tegalaat ko affaire bi mu ne ah <laughs> loolu masoon na dal <laughs> Cheikh Albani rahmatullah alayhi eh, <laughs> benn kii moo ma ko suñ benn dañ ma ko nettali du lu ma dégg euh, directement <laughs> ñu ne ma day waaye ki ma ko nettali da ko dégg da ko dégg dafa am lu gaa yi ne woon moom moo ko wax mais moom fàttaliku mu ne ah non mu ne loolu waxuma ko loolu moom waxuma ko gaa yi tegal ne ko mais si cheikh bi si yaa ko wax kii mu ne non loolu waxuma ko gaa yi tegal ko kii bi mu dégg ne ah lii moom sama baat la moom mooy kenn tri truqué wu ma waaw lii moom du trucage <laughs> baat bii may dégg moom ngeen teg man a voilà mooy loolu la mooy moom bi muy wax xam nga kooku mooy dafa gëmoon tamit lool mooy fàtte na fàtte na ko loo bëgg loolu day dal ñépp ñi gën a lay dal xoolal am nga yonent bi alayhi salaam des fois mu doon jaar ci jàkka ji dégg kuy kuy jàng alxuraan mu taxaw di déglu na ne aaya bii diw doon jàng de mooy buur yàlla nëbboon na ko ba ma koy fàttaliku ba ba ni ma ko déggaate nii ma fàttaliku ne aaya bii amoon na waaw yonent ma lay saa saa loolu dal na ko mu romb ci jàkk ji dégg koy jàngal xoraan taxaw di déglu mu koy wax Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha naan ko diw de am na aaya boo xam ne buur yàlla dama ko fàttale woon waaw ndax buur yàlla nee na ko maa lay xamal waaw moo lay xamal waaw allamaka ma lam takun ta'lam la xamal loo xam ne xamoo ko woon laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bihi inna alaynaa jam'ahu wa qur'aanahu fa idhaa qara'naahu fattabi' qur'aanahu waaw thumma inna alaynaa bayaanahu leer na buur yàlla moo warloo jàngal ko ko xamal ko ko saa ko ko def ko ci xolam lu mu bëgg nag mu wet mu fàtte ko ci mu fàtte ko ci mooy lim doon wax mooy mooy aaya yi nga xam ne doxatuñ ci alxuraan dañ leen na saxal mooy lam doon wax ne yonent bi aleyhi salaatu salaam eh, eh, eh, oh, maa ngi mooy buur yàlla yi nga xam ne am na yoo xam ne mooy li des mooy alxuraan bi ni mujj doon loolu nee na ko sa nuqri uka falaa tansaa illa ma sha allah gis na nee ko maa lay jàngal te doo fàtte illa ma sha allah balu soo borom bi subhaanahu wa loolu nag aaya yooyu mu doon wax dafa bokk ci yooyu nee na man diw de am na aaya boo xam ne fàtte woon naa ne sax ndax dañ ko nasaxal diw nag comme que mooy xam nga dafa am nasxu yoo xam ne dañ leen dañ leen a abrogé kenn dootu leen jàng nasxu tilaawa xukmu bi des mooy loo xam ne njàng mi lañu nasaxal waaye àtteem des na am yoo xam ne dañoo nasaxal lan àtte bi waaye njàng mi mu ngi fi mu ngi ci alxuraan bi xam nga aaya yi ci suuratu nuur ash waxoon nañ ko fan yooyu amatul ci alxuraan gisoo fenn alxuraan foo xam ne dañ naan la aaya boo xam ne ash-shaykhu wa shaykhatu lay wax te pourtant amoon na dañoo nasaxal njàng mi waaye atteem mu ngi fi ba léegi moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu doon def doon mettre en garde nit ñi jamono ñëw bañ naan ayatu naan raj mu amul ci ci ci lislaam ci sharia bi waaw mu doon mettre en cou en garde nit ñi ca kaw min barba moom eh, muy jàng fàtte woon naa ko buur yàlla fàttale woon na ma ko ba nim ma koy fàttalee ma dégg ko ci moom hein mais Seydina Omar mi ñu la doon wax léegi radiyallahu anhu xam nga lii danga naan mais lii sax c'est possible te yonent bi aleyhi salaam <laughs> mais jiite na nit ñi di julli juum ci alxuraan mooy dafa gàkk gàkk bokk gàkk laa bëgg a wax mooy muy juum di tari di tari ba fenn mënatu la dem est-ce que xam nga loolu dal na yonent bi aleyhi salaatu salaam saxaaba yépp ne teg kenn kenn waxul aaya bi ci tegu tagg am na ñu ko xamoon mu mu àggale julli ji ba sëlman mu tur bi mu tourné mu ne afil naasi afil qawmi ubay mu ne ndax ubay ubay Seydina ubay ibn Ka'b mu ngi ci biir bool mu ne ko waaw mu ne ko maa lan moo la tere bi ma gaggee nga gàgganti ma yonent bi alayhi salaam la dal boo tax gaa yi nga xam ne jàpp nañ imaam bu juum ñu ne xamul dara kii kii kii nekk xamul dara quoi nga gis ñenn ñi tamit buñ buñ gaggee ñu gàgganti leen ñuy jooy noonu <laughs> benn waay ah baa papa may paayu doon naa ñu bàyyi sax noonu <laughs> mooy ñu jàpp ne mooy nga gis ñenn ñi di jooy parce que dañoo gag gars yi di leen gàggante ñuy jooy ñi jàpp ne ñooy ñi bari nga dégg ñi xamuñ dara imaam ah, bi sa waay sabbi xisma lu doon tara rek daal di gëj manul la dem <laughs> ma ne alayhi salaatu wassalaam mi ñu wàcc alxuraan suñu boroom garantil na ko sa xol laa koy def sa nuqri'u ko falaa tansa illa ma sha allah innahu ya'lamul jahra wa ma yaxfa moom moomu nga xam ne moom kaana xuluquhul qur'an sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent bi alayhi salaam jikkoom moo doon alquran moom moom mooy taxaw di jiite di juum di di di di di gat ba sëlmal di laaj ndax Seydina Ubay al-Qur'ani ibn Ka'b ndax mu ngi ci mbooloo mu ne ko waaw mu ne ko lu la tere woon nga gàgganti ma maa lu la tere woon ah pour wan la ne fàttali am li dal Cheikh Cheikh Albani noonu mooy nit ñi naturel c'est normal <laughs> rahimahullah ke moo daloon Seydina Omar mais Seydina Omar bi ko moo gën a flagrant Seydina Omar xam nga li dañ naan fàtte la c'est normal nit mën nga mokkal dara mokkal ko bu baax nga dem léegi nga ñëw du ñëw nga am loo juum nga nga mais nu ne nga fexe def tournure bu ne recommencer waat boo ñëwee gaga mais Seydina Omar radiyallahu anhu ànd ak Seydina Ammar ibn Yasir yonent yónni leen ñu dem ñu am janaaba mooy dañoo gént léegi biñ ki biñ xëyee xamuñ li ñuy def ndax ñëwaguñu woon Medina di yonent bi saa saa moo leen yónni Seydina Amar nee na man ni ma def bon comme nga xam naa ne tiim am na tiim moom <laughs> pour ku sa jàpp toj amoo amoo ndox da ngay tiim léegi Seydina Amar mu ne comme comme mu def qiyaas analyse par analogie mu ne comme que bu dee bu ndaw bi nii la kon ni may def comme que man janaaba laa am. nee na fa tamarraatu ma dal di bëriwu ci suuf fi kamaata tamarrahu dabba comme ni nga xam ne fas wi wala mbaam mi boo ko sangee ba pare wala yooyu ni nga xam ne noonu lay bërëngoo ci suuf si nee na ma bërëngoo noonu pour suuf si laal sama yaram yépp comme que janaaba la mu ñëw ci yeneen toile saa saa mais Seydina noonu la def julli Seydina Omar ne man moom du julli parce que bon aw ma janaaba laa am. aw ma njàpp du ma dem nee ñu dem ci yonent ma la saa saam wax ko ko yonent ma la saa saam daal di rey say naa am naar ne ko mais doyoon na la kaana yakfiika an taqura bi yadayka hakaza wa hakaza mu jeex mu jàngal ko njàpp ci lu gàtt doyoon na la nga def sa loxo nii mooy ni ñuy ni ñuy ni ñuy tiime sa xar kanam say tenq jeex na tenq yi xar kanam ah mu def xar kanamam def tenqam jeex na loolu da mooy tiim laal suuf si ne nii ngay def ci suuf si laal ñaari loxo yi ci suuf si après nga bon après loolu gisoon nañ ko ci zaad ci ci aayatu tayamu mooy faxas yi nga xam ne dalay kii mën na la taq mën na la gaañ bokk après nga def sa sa xar kanam sa ñaari tenq jeex na Seydina Omar radiyallahu bi ñu nee xalifa ku ko laaj ci loolu mu ne donc ñu ne ko mais ku ku ku am janaabat amoo ndox nooy def mu ne du julli Seydina Omar ne ko ah yaa amiral mu'minin mais <laughs> yow njiitu jullit ñi dangaa fàtte bi ñu àndee maak yow yeneen mi alei salatuasalaam yónni woon ñu amandoo janaaba man ni ma def damaa bërëngu ci suuf si yow julli woo ndax danga ne woon amoo ndox te te te tey buur yàlla waxul dara ci lii biñ demee ci yonent ma saa saa mu wax ma li ngay def ne doon na ma doy nii même sama janaaba bi loolu nga ne kon ku kii dangaa fàtte lool Seydina Omar ne non man lii ngay wax nii fàttewuma ko noo fàttale kuuma ko lii ngay wax maag yow ñu ma sa ànd non après non man loolu fàttewuluma ko ci dara rappelewuma dara ci li ngay wax lii moom fàttale kuuma ko Seydina Ammaar ne ko ah comme que yaa jiitu julli ñi boo la neexee ma bañ di nettali xadiis bi li yonent saa mu ne ko déet yow li nga dégg ci yonent ma saa saa nettali mais man Omar dama man fàttalekuuma xam nga loolu moo gën mooy dafa bari ay xew-xew yoo xam ne moom da koo nga gisoon nañ bi ñuy doon ci Tabuk gis nañ fi euh, xadiisu Seydina Uqba ibn Abi Amir Uqba ibn Amir ma Abi Amir Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu moo nettali woon xutba ba xutba bi Yonent bi sallallahu alayhi bi ne bii ñu ne dafa def Tabuk te wérul foofu xam nga nee woon na fa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Uqba nee na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog dañoo biddanti xam nga junjoon nañ lool ba ne non loolu gisoon nañ ko ba mu jógee Xaybar waxoon nañ foofu te defoon nañ foofu indi woon nañ. version yi ak waxu boroom xam-xam yi ana kañ la xewoon te gisoon nañ ne xewul benn du ñaar ci dund yonent bi saa saa mu biddanti waaw léegi gisoon nañ version yi ci am Seydina Imran Seydina Abu Qatada Seydina même même Seydina bim bii gisoon nañ ko Seydina Kële sëriñu Imaam Maalik bi Aslam Zayd ibn Aslam hein yooyu yëpp gisoon nañu ko hein foofu xam nga dañ ne woon Seydina Imran surtout dane waa ji radiyallahu dafa amoon benn waay boo xam ne dafa dafa beru fële bi ñu julli ba pare yonent bi alayhi salaatu julli fajar ba pare mu xool c'est c'est gis benn waay bu taxaw fële julliwul nekk ca gannaaw waa joo xam ne intazala anin naas taxaw bu nekk ne le mu ne ko mais yaa fulaan ma mana'aka an tusalli ma'an naas alasta rajulan muslima ne ko yi yow diw lan moo la teree jullit nit ñi xanaa doo doo doo doo jullit mu ne ko ah kay jullit laa sax de waaye asaabat ni janaaba wala ma mu ne ko sauf que janaaba moo ma dal te aw ma dox te kat Seydina Imraan ibnu Xuseyn Seydina Imraan ibnu Xuseyn nee na radiyallahu anhuma keroog bokk moom ba mu yeewoo moom moo yee yonent bi alayhi salaam parce que Seydina Abu Bakar dafa yeewu moo jëkk a yeewu fekk biddanti nañ ba naaj wi ta commencé tàng mu njëkk a yeewu mais comme que nañ bi aleyhi salaatu salaam bon mu ngi nelaw ñeneen ñépp ngi nelaw moom deful dara mu toog après am ku yeewu mooy Seydina Imran ndax moom ni mu xamee ne Seydina Abu Bakar moo jëkk a yeewu mooy dafa fekk ne moom mooy deuxième ku yeewu mu ne après Seydina Omar yeewu radiyallahu anhu naa Omar nag bi mu yeewoo mu gis yeneen saa salaam nelaw li mu def dafa fa axaza Umaru yukabbiru mu mu commencé di takbir allahu akbar allahu akbar loolu la doon def ba yonent mi alayhi salaam yeewu li tax Seydina Abu Bakar nag dafa ko waxoon nag parce que saxaaba yi radiyallahu anhum comme ni Seydina Imran wax yonent mi alayhi salaam bu doon nelaw duñu ko yee parce que xamuñ ndax ci wax yu la nekk ak loolu moo tax doonuñu ko woon yee moo tax Seydina Abu Bakar toog léegi nag Seydina xam na ne dina dinaa ko yee mais ni ma koy yeewe bu newee ci wax yu damay wax loo xam ne turu yàlla nga xam ne bu newee ci wax yu du couper du couper wax yu bi mu newoon te dina ma dégg te bu ma déggee man naa jóg mu commencé allahu akbar ci lañ doon affaire réveil bi nañ fexe di ut réveil yoo xam ne turu yàlla lay wax voilà léegi foofu noonu waa ji bi mu nee mooy say naa nga foon kon hmm? Seydina Imran nee na yonent ma la saasaam bi mu waxee waa ji lool waa ji ne ko asaabat nii janaaba wala ma ne ko si jullit laa sax mais dama am janaaba te aw ma ndox xam nga dañu ñàkkoon ndox ci ci tukki bi waa ji ne ko boo amul boo amee janaaba amoo ndox nii ngay def wan ko ni ñuy tiimee ah wan ko ni ne ko dangay dóor sa loxo yi ci suuf si après nga masaa sa xar kanam yi sa sa tenq yi wan ko li muy ti te Seydina Omar ak ci biir mbooloo mi te ñoom ci première sàppe bi lañ doon ne ñoom Seydina Omar ak ñoom Seydina Abu Bakar yonent ma lay sar sam ne nii seen kanam wax ak waa ji wan ko ni muy def yooyu yépp yooyu yépp fàttale ko ci dara du tout ba xilaafaam mu nekk xalifa nit ñi di ko laaj naan ko ku am ku am janaabata amoon ndox nooy def mu ne doo julli loolu kay xanaa fàtte boobu moo gën mooy boo xoolee nii moo gën a ci biti mais loolu la mooy da koo fàtte lu ngeen bëgg <laughs> buur yàlla mooy fàtteloo ku ko neex lu loo neex waaw moo tax bu kenn ne diw ak a ñeme yàlla mais dim fi yëpp moom ne moo wat ne defoo nga mais après bu ko fàttalekuwul mais c'est tout à fait simple la nga bëgg mu wax mu ne maa ko def te fàttalekuwul fu mu ko defee mais wax na dëgg loolu moo tax boroom xam-xam yii ne waa ji du du imaamu abu xanafiya yi abu abu imaam du am bàkkaar mais du fay dara parce que ba mu koy waat dafa jàppoon ne dëgg la alors que dafa jum imaam Ash-Shafi'i ne ah déet xaar leen d'accord naa yéen ne waa ji moom amul bàkkaar loolu d'accord naa ci waaye nag wax lay alkafaara de fokk mu fay waaw waaw day fay day fay léegi nag. Euh, loolu mooy masala boobu léegi nag mu des euh, pour ñu jeexal mais kafaara mooy lan kafaara mooy lan hmm? kafaara mooy lan ah. xam nga fii amoon na am na beneen façon waat mooy waat bi gaay di mooy nit kiy waat tàmm waat rek lu mu wax waat waaye joo xam ne moom ay waxam lépp waat lay commencé non billaay dem naa këram ah si non billaay dinaa fa dem ah si si si non billaay ngoon dinaa ñëw ah. mooy moom moom moom moom moom yi duy du ji jax ah, moom moom waaw mooy doomu wax lool loolu moom bu dee ne jublu ko ci loolu kenn du ko jàppe voilà waaw loolu moom kenn du ko jàppe quoi léegi nag mu des lan mooy kafaara dañ naan la nan nañuy kafaara dañ naan loolu la alquran wax ci suñu borom bi mu naan laa yu'aaxidukumullah ba a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim laa yu yu'aaxidukumullahu billahwi fii aymaanikum ah quelle bonne transition mooy liñ doon wax sànk nii mooy waa ji nga xam ne moom ngiñam euh, du lu mu tey mooy moom noonu la mel wala sax mu koy wax ngir foo eh, eh, eh, wallaay kay waaye sama xale bi waaye dinaa la jëndal lii waay mais nag bon bul tàmm yooyu quoi ah <laughs> mu ne laa yu'axidukum allahu billawi fi aymaanikum walakin yu'axidukum bima aqadtumul aymaan fa kafaaratuhu mu ngoog it'aamu asharati masaakiina min awsati ma tut'imuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba fa man lam yajid fa siyaamu thalathati ayaamin dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum kadalika yubayinu allahu lakum aayaatihi la'allakum tashkuruun suñu boroom ne laa yu aaxidukum allah buur yàlla du leen jàpp billax bi ci li nga xam ne pola fii aymaanikum ci seen ngiñ yi walakin waaye lim leen di jàppe yu aaxidukum dina leen tenir au sérieux bima aqadtumul te tenir leen rigueur ci li nga xam ne nag yéen a ko fas ci ngiñ yi comme waa ji waxoon sax wat naa ci yàlla masumaa dem Kébémer alors que waa ji waxul dëgg moo fa ma aka faa masa dem di wat ne yéen bëggu maa gëm jaral cee di ni kuy jóg wat naa ci yàlla masuma faa dem alors ko waxul dëgg mu ne yooyu nag dama leen koy jàppe fa kafaaratuhu gis nga nag bu dee ne dañoo gis ne li nga waxoon amul wala boog nga waatoon ne duma def lii nga war koo def mu ne bu boobaa nag fa kafaaratuhu jigéen gu waat ne man waat naa ci yàlla sama alalu ji jëkkër dootuma ko laal dërëm dootuma ko lekkal dërëm je suis autonome soxlaatuma mbiram jël ko bu boobaa da waaw waaw léegi nag soit man ngaa njëkk jël ba pare mais dangay kafaara yéene bi ngay jël ne damay kafaara wala nga kafaara ba pare comme liñ la waxoon sànq entre jumhur ak Shafi'i yi ñoom bu dee ne koor waaye Hanafi dañ ko dàq ne mukk mukk mukk na kafaara ba pare kon mu ne fa kafaaratu hoo kon kafaaraango li muy li muy li muy effacer loolom ñi muy kafaara mooy it'amu asharati masakina day dundal dix miskin dix ñu ñàkk lay dundal lay jox luñ lekk ah, ay ganaar ay ganaar yu ñu njoñ wala ay mishwi ngeen leen di jox dix ñi mu ne déet min awsati ma tut'imuna ahlikum ci li nga xam ne mooy li digg doomu li nga xam ne moom ngeen di leel seen waa kër rek sa njaboot ak yow li ngay dunde mooy li digg doomu daal réew mi li ñuy lekk loolu bu dee wolof moom <laughs> xam nañ li diggu doomu te yi moom ci ceeb bi lañ jëm waaye nag min awsati ma tutamuuna ahlikum manoo jël ceebu fas yi di ko leen ko jox yow sa kër jamais nga lekk ceeb yooyu waaw jamais riz parfumé kese ngay lekk riz parfumé voilà deux fois cassé wala une fois cassé moom rek ngay ngay ngay ñàkk sa waay en tant que fayen ñu ne léegi kafaaraal si ngiñ gi waaw yow xaw ma lu la dugaloon ba nga naan waat naa ci yàlla dootuma dootuma lekk soos te yow ñëpp xam nañ <laughs> yaa ngi nii soos yi ñëw yaa ko réclamer sax léegi nag acca gaawal <laughs> bu boobaa mënoo ñëw ne man bon xaaral naa jël ceeb boo xam ne tànn kese la nga xam ne masuma koo jënd te moyen cher bu ma ñëwee jox ko gaa yi déedéet mukk dañ naan la déedéet loo doon lekk parfumé soor ci parfumé aya loolu awsat lay doon foofu maatute mu ne li nga xam ne moo ngeen di dundal ahlikum seen ñoñ kon bu njëkk baango mooy leel booy kafaara boo waatee ne duma def nga ñëw ba war koo def kafaara première dangay leel dix miskin fukki miskin ngay jox luñ lekk léegi nag lu ñu lekk moom mooy comme ci koor gi rek ah waaw loo xam ne ay mudd lay joxe waaw ngay joxe après loo xam ne ñoom dinañ ci man a lekk bu la neexee mën ngaa togg loo xam ne comme cin boo xam ne xam nga ne dix personnes xëy suur na leen nga toggu leen woo leen ne leen ay wa ñu ñëw añ jeex na voilà aw wala kiswatuhum wala boo nga solal leen mooy dix ñooñu boo amul loo leen jox wala choix choix la nga jox leen lu ñu lekk wala nga jox leen lu ñu sol waaw ku ci nekk nga jëndal ko ah diis ay góor lañu ñoom ñépp nga jëndal leen ñoo xam ne ñu bëgg ay yére wolof yooyu nga jëndal leen ay abaya genre jàllaabe ku nekk nga jox ko benn waaw aw kiswatuhum waaw waaw solal leen waaye nag col day ànd ak bu bëgg isaar ak rida mooy ci kaw ak ci suuf aw wala boog tahriru raqaba wala boog nga leyal jaam moo nga goreel jaam nga libérer jaam nga lislaam ni mu doon incité mooy waat rek nga waat ne dinaa def lii duma wala duma ko def nga def ko mu ne la bokk na ci mbir yi ci suwaay nga am goreel jaam waaw waaw mu ne nag faman lam yajid yii yépp nag ku ko trouvéwul solo la gars yi dañuy tëb rek bi loolu moo tax imaam Shafi'i yi doon doon wax comme mi ngi ko gisee sànq man d'accord naa nit ki kafaara non def lim ne woon du ma ko def ba pare door a kafaara loolu d'accord naa ci ba mu des ne bu dee koor la bu dee koor moom day woor ba pare non ah non kii day day def li mu wax day day day day day day mooy du jiital man d'accord naa nga kafaara ba pare door a def li bu dee nag lii la ba des koora ah. ah non. ba mu des koor parce que koor non non non non non nit ñi nag fii lañuy ñuy kiiwe ñoom dañuy ñëw rek tëb commencé wor ah non alors que avant koor am na nan nga dundal fukki miskin waaw nga dundal fukki miskin am na loolu mooy première mbir hein beneen bi ci tegu mooy walla nga solal leen waaw wala nga solal leen nga wutal leen loo xam ne moom lañuy sol wala wala boo jógee foofu nga goreel jaam bu ñett yii bu dee ne yii manoo ci dara hmm? bu dee ne ñett yii moom manoo ci benn fa man lam yajid moo tax mu ne ku trouvé wul mooy yow manoo manoo leel amoo loo leelle li nga am huit personnes la mën a leel wala yow yére yi nga am matuñu amoo jaam boo boo boo goreel ah voilà bu boobaa nag lañ naan la man la yajid fa siyaamu thalathati ayaamin kooku na woor ñetti fan voilà kooku na woor ñetti fan waaw lii mooy kafaara yi mu ne zaalika lii ma leen digal fii nag kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum lii mooy kafaara yi nga xam ne moom ngeen di kafaaraa ngeen di maasalee tuubaat te tamit mu réparer seen waat ya ngeen waatoon seen kafaara yi idaa xalaftum bu ngeen waatee kon yëf yaa ngoo hmm? kon yëf yaa ngi noonu yi gis nga nag koor gii nag moo mujj moom ñu bari nag dañuy ñëw rek te bëgg commencer woor waaw bari na ñoo xamante ni nii dañuy commencer woor moo tax imaam moo mujj moo tax imaam ash yi ne moom man nañoo kafaara ba pare de balaa ngay def lu contraire li nga ne woon duma ko def ba mu des bu dee woor moom ah non kooku moom kooku moom ma ne kooku moom dangay def mbir mi ba pare door a kafaara quoi waaw def ba pare door a kafaara ah parce que woor nag daa gën pii na <laughs> waaw boo wooree ba pare saay te defoo mbir ma mooy dangay def ba pare après nga woor mu ngi noonu kon lii mooy kafaara kafaara pour ku waat ku waat comme li wax sànk jigéen gu ne dootuma laal sama liiwu jëkkër wala jëkkër ju ne man daal sama soxna si lii waat naa ci yàlla ne dootuma lekk lu mu togg waaw ah ndaw si ndeke xam na lay bu baax mu xool li nga gën a bëgg nag daal di koy togg nag nga nekk nag ci benn benn benn tamrin benn kii examen bu mitti waay nga nekk fa di muñ muñ li di muñ muñ li jekk rek na anu ko dugg yow di jaay di jaay fulla dañ naan lexee yaa waatoona léegi nag benn am nga ñetti choix d'abord di nga jox lekk dix personnes ñu ñàkk pas ay copains yoo xam ne kenn ñàkku ci ngeen toog di nekk di di di partager devant yooyu de de ñu ñàkk laa wax waaw nga jëndal leen lu ñu lekk nga leel leen wala nga jox leen lu ñu sol wala nga libérer jaam boo manul benn kii gaa yi léegi amatuñ jaam mooy yow kon deux njëkk yi boo ko manul bu troisième bii newu fi mooy comme son existence inexistence am mooy daanaka newu fi mooy sax ñàkk man kon léegi nag bu boobaa ngay woor ñetti fan ngir kafaara li nga xamante ne mooy saw ngiñ loolu le